baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim <clears throat> yaa ayuha alladina aamanuu man yartadda minkum can diinihi fasawfa yaati allahu biqawmin yuxibuhum wa yuxibuunahu adillatin cala almuminin izzatin ala alkaafirina yujaahiduuna fi sabilillahi wala yaxaafuuna lawmata laa'im dalika fadlullahi yutiihi man yashaa wallahu waasi'un alim ñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayab juróom fukk bi ak ñeent mu ne yaa ayyuha alladina aamanu yéen ñi nga xamante ne yéen a gëm te dëggal man yartadda képp koo xam ne dafa wane gannaaw gannaaw ba mu tuubee dugg ci lislaam ne am lu xew walla dara xew mu daldi génn ci diine ji daldi ne génn ne gëmatul dara minkum ci yéen kookale de na yëgaan diini hii daldi dellu gannaaw ci diineem ne gëmatul yàlla kooku dina xam ne fa saw fay xëlséef naa yaati yandi allahu borom bi tabaaraka wa taala bi qawmin ci ay ñoñ ñoo xam ne yuhibbuhum moom borom bi tabaaraka wa taala de sopp na leen wa yuhibbuuna ñoom ñu sopp seen borom tabaaraka wa taala gis nga seen jikko yi mooy lii nag mooy seen moteur mooy sopp gi leen seen boroom sopp ñoom ñu daal koy sopp mooy seen moteur jeex na moo tax adillatina alal mu'miniin dañoo nekk ñi nga xamante ne nii dañuy worof daldi wàcc du ñu nekk di rëy rëyloog yëkkati laafa ki mbagg alal mu'miniin déedéet dañuy woyof daldi wàcc seen bopp ci seen kanamu ngoy yàlla yi foofu duñu fa wane nguur ak ay jaay la zoróode aizatin waaye ñu tedd lañ wane seenu góorgóorlu wane tamit seen ñàkk fay ñàkk ah nekk ñoo xamante ne ni ñu dëgër lañu ñu tedd taxaw mën a am fulla alal kaafiriina ci kanamu ñi nga xamante ne ci kaw ñi nga xamante ne ñooy yéeféer yi loolu la lii mooy seeni jikko waaye yujaahiduuna ba pare teg ci di kër këri fii sabilillah di rayante bu jaree seen bakkan ak seen alal yépp ñu def ko ak seen jot ak seen lépp fii sabilillahi ci yoonu yàlla wala yaxaafuuna te nag gis nga ci lii ñu nekk lii mooy seen programme ñoom walaa wala yaxaafuuna gis nga buñ ci newee nag ragaluñu law mata laa im aji ngàññaateeg ngàññaate gu man di doon zalika gi mu ne gis nga lii boroom di di defal ñii walilaahi fadlullah mooy ngëneelug yàlla bu màgg gàngo yutiihi moo koy jox man yashaa'u ku ko soob wallahu tabaraka wa taala moom waasi'un mooy ki yaatu yërmande mooy ki yaatu ay ngëneel alimun mooy aji xamaa koon xam nga lii la suñu boroom doon wax ci xadiis seydina Muawiya yonent xadiisu seydina wa mawlaana Muawiya radiyallahu taala anhu wa ardaa bi nga xam ne ci la doon wax ci xadiis bi nekk saxiix yi ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na laa yazaalu du deñ taa'ifatun min ummati benn mbooloo moo xamante ni nii ci ñi nga xamante ne ci sama xeet wi ñoom moom ñoom xam nga ci lu ñuy ne ñoom sawaay <laughs> zaahiriina alal xaq gis nga dëgg gii ma fendi alquraan ak sunna gii mooy li nga xam ne ci la ne moo tax ba mu doon wax naan maa ngi leen dénk alxuraan maa ngi leen dénk li ma euh, euh, ñan ñooy mucc voilà mooy bi muy wax kuréel yi nga xam ne dañuy sàngu ba mu ne benn kese ciy mucc ñu ne ko waa yonent ma a saam ñoo ñu di mucc ñooy ñan moo ne ñooy ñi nga xam ne ñoo nekk maa alay maa ana alayhi wa ashaabi li nga xam ne man ci laa nekk ak sama saxaaba yi radiyallahu taala anhum ñooñu ñooy ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy rëcc kóodul ñooñu rek mooy ñooñu ñoom de toute façon manu ñoo muccu daal waaw ñoom dañuy nekk ci li nga xam ne mooy alquran ak sunna laa yaxaafuuna ala laa yaxaafuuna fillahi lawmata la'im ragaluñu nag ci li nga xamante ne nii mooy ci gëm gi ñu gëm yàlla doxal gi ñuy doxal li yàlla bëgg law mata laayim aji ŋàññaate aji ŋàññaate bu man di doon voilà waxoon nañ naga ne fi naan non sa waay séyga bu lay gaam bu rusloo femme boo ko joxul loxo waaye yow ma joxu ko jeex na léegi est-ce que léegi lu leen bëgg bañ koo rusloo léegi ma am man kerse sama digganteeg sama borom nag du ma ko xool waaye topp leen ne wala na duñu ragal fillaahi ci yàlla lawmata laay mu ne gaa yi nag ñoom laa yaxaafuuna ñoom ragaluñu wala yaxaafuuna dañu ragal de lawmata laa in aji ngàññaate ku man nag lii nag ngëreelug yàlla la wala moo koy jox ku ko neex nit am na nit ñu bëgg mel nii waaye borom bi ah ngir yombalal mu leen yoon wi waaye nañ ci ne rek buñ ci newee même bu ñuy def ricc ricc bés dina jot mu boole leen ci insha allahu taala mu ne innamaa dëgg-dëgg waliyukumullah ki nga xam ne moo méngoo seen mbir di leen dimbali te di leen jàppale du yahud yéeg chrétien yeeg yéeféer yii ñu naan ñoo yor bailleur de fonds yi ñoo yor alal yi boo neexoo ak ñoom di def lu ñu bëgg gis nga bés bu ñu fi nee ay mariage euh, entre homosexuel ngay ra ngay bañ yow dañuy dagg say mbir léegi yow nag nga ne kon moom daa dañ def mën a def leneen suñu boroom ne lu tax innamaa xanaa yëgu ngeen ne dëgg-dëgg waliyukum ki nga xam ne mooy para moo parandoog yéen te moo méngoo seen mbir allahu bu ngeen gëmee dëgg-dëgg xam ne ne kooku mooy yàlla wa rasuluhu ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam walladina amanu ak ñi nga xam ne ñoo gëm alladina te ñooñu ñooy ñi nga xam ne yuqimuuna solo ñoom ñooy taxawal julli wa yutuuna zaka tey joxe zakat ak ak yi nekk ci seen alal yi wahum te ñoom raaki'uun mooy dañuy sujóot sa dañuy rukon saa su ne mooy di rukon di wommatu ci li nga xamante ne ni mooy attey seen borom yi ak digalu seen borom yi di wommatul seen boroom te di ko rukoonal ni ñuy rukon noonu mi ngay incliné noonu lañu ñu incliné wu daal di toroxlu ci seen borom mu ne nag lii mooy la mooy yéen wala wilaaya wala wal walaaya gi ma bëgg mooy méngoo gi fii la lillaahi allah wa rasuluhu wal mu'minuun ñooñu ñooy alwalaa'u jigéen gu woy gën yàlla yi loolu ñooñ lañ war a paral daal di dañ ci yéeféer yi gars yi nag ndax feebar bu nekk suñu xol yi ak ñàkk a doxal l'islam ak li nga xamante ne ragal mooy ay ñeneen bañ a ragal borom di tabaaraka wa taala dëgg-dëgg tax ñu jënd ko leneen suñu borom nag yëgal nañu ne lii la de mu ne waaye waman yatawalla allaha képp koo xam ne dafa méngoo ak borom bi tabaaraka wa taala nangu borom bi tabaaraka wa taala mooy ki koy digal di ko tere wa rasuulahu mu méngoog ndawam bi alayhi salaatu wassalaam jàppe ko ki nga xamante ne mooy ki koy digal di ko tere mooy sharin bi walladiina amanu bu ñëwee ci wàllu jëflante mu méngoog ñi nga xamante ne nii ñooy way ngëm yàlla yi nga xam ne ñoom la gën a fonk ndax malgré luñ man di def que ñi nga xam ne ay yéeféer lañ ndax ngëm yàlla gi ne ci ñoom ak boole gi leen seen borom boole ne innamal mu'minuna ikhwa dëgg dëgg way ngëm yàlla yi ñoom ñooy ay mbokk de mu ne nag ku def loolu fa inna xizballah dëgg-dëgg parti bi yàlla ñi nga xam ne ñooy parandooy seen boroom tabaraka wa taala di allah humul ghaalibuuna ñoom dañooy féete kaw saa su ne te ñooy gañe mu ne yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm boroom bi tabaraka wa taala laata tattaxidu bu leen jàppe mukk-mukk alladina gaay nga xamante ne nii ittaxadu diinakum dañoo jàppe yéen seen soobuwaay seen tëralin seen doxawaan ma teg seen soobin wii ñi nga xam ne dañ koo jàppe husuwan ay mbóosóor walaay ban ak fo min alladina utul kitaab ci ñi nga xamante ne nii ñoom lañ joxoon téere ñoom ñooñu nga xam ne dañoo jàppe l'islam ak yii bu nga xam ne mooy charia bi yi ci l'islam bi li ñuy def buñ waxee affaire u àtte sàngam ñuy saboote quoi jàppe ay fonaan bon vraiment gars yi ça c'est moyen âge quoi lii mooy lan gars yi dañu tardé quoi regardez mooy monde bi nekk vingt-et-unième siècle ñuy yóbbu ci ay àtte yoo xamante ne sixième septième siècle gars yi dañuy font quoi Touba xoolal julli ñi bu ñuy sujoot ñuy ñaawal naan xool leen nii ñuy sujoote rek nii ñuy sëgg nii ñii ñii dañuy font quoi bu ñuy nodd kat bi ñu koy saboote moom lay wax naan voilà te ñooñu ñooy ñi la lëdii na ci ñi nga xamante ne wutul kitaaba jox nañ leen li nga xam ne mooy téere min qablikum te jiitu woon leen fi wal kuffaara ak yéeféer yii ñooñu ñooñu nga xam ne ñoo jàppe seen diine foofu ak boosóor awliya bu leen leen jàppee def leen li nga xamante ne ñooy ay parando athée yii chrétiens yi juif yi ñi nga xam ne ci ñoom ñoo jàppe diiney l'islam am po ak nga xamante ne dañuy foo di fowe diine ji mu ne ñooñu bu leen leen jàppe mukk ay parando di allié ak ñoom am ay alliance neexook ñoom lool jënde ko nag seen mbokki jullit moom lañ doon wax keroog rek boo gisee léegi mooy politique internationale diplomatie yi réewu jullit ñi ku ci nekk yaa ngi fexe di coaliser bi jënd ay bomb ci ay yéeféer ngir gën a mën a rëq ndigg ñoo xam ne ay jullit lañ ni yow seen politique étrangère yépp yooyu lépp ci lool la seen influence nan la ñuy rëq suñuy mbokk jullit ñële nan lañ leen di mbugale bu ñu bu ñu fi am laaf ba bi ko yi loolu lu ñaaw la waaye ci biir jullit ñi par kenn kenn rek boo ñu jàppee daanaka noonu tamit la ñuy dunde lu ñaaw la suñu borom nag tere woon nañu loolu de nee woon nañu nag bu ñu jàppee yéeféer yi ak ñi nga xamante yahuud yi gaa yoo yook waa ahlul kitaab yi jàppe seen diine am poog yéeféer yi nga xamante ne nii bu ñu gisee ay nit yoo xam ne dañu muuroo comme ni sayyidatu Khadija comme ni sayyidatu Aisha comme ni sayyidatu Hafsa bint ñoom ñëpp di soxnaa yonente mi alayhi salaam comme sayyidatu Fatima bint rasulillah doon muuroo ñuy saboote naan ñii ay juuma lañu ñii yooyu nga xam ne ñii kenn xamul fuñ jógee ñooñu di saboote seen diine léegi yow xalaatal lii yéeféer yi lay wax mais jullit ñi nga xam ne ñoom dañoo ñëw ndax neexook ñoom dafa tax ba ñoom mooy yii may wax ay jullit ngay gis ñuy gis ñu mel noonu ñu leen di saboote di saboote l'islam bi naan xoolal gaay ñuy nodd di yuuxu mel ni ay mbaam mel ni baatu mbaam wal iyaadu billah lu ñuy yuuxu nii ñi ni ñuy soloo seen tànk yi mel ni seen kër daa taa mënuñoo sol yëre yu jot xool leen fi ñuy gi loolu muy sunnaay yonent bi saa saa nii la doon def mooy sunnaam loolu mu koy saboote ñooñu yow naka nga leen di mën a jàppe parandoo ba far mel ni ñoom voilà moo taxoon mu ne képp ku kii ku mel ku ku leen wa man yatawallahum rek fa innahu minhum ci ñoom nga bokk mu ngi noonu borom bi waxal na ko boppam kon wattaqullaha te na ragal seen borom tabaaraka wa taala tam moytu lii mu leen tere de ne leen bu leen jàppay allié moytu leen de inna allah in kuntum dem nekk ngeen mu'minuna ñi nga xam nii na way ngëm yàlla yeen nga bokk na ci li ñuy def wa idaa naadaytumu salaa ci saboote gi ñuy saboote bu ñu déggee ngeen di woote julli di naal di nodd ak iqaam ittaxaduha huzwa ñu jàppe nodd goo gële nga xamante ne moom lañ dégg def ko ay mbóosóor daal jàppe ko am po wala ban ak fo am mbóosóorakom fo mooy naan nii seen baat ko mi wax sànq daalika loolu bi annahum ñooy daa fekk ne ñoom qawmun ay nit lañ ñoo xam ne laa yaqiluna duñu xalaat ndax luy woote ci lu baax